fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil muwaffi salaasamiya salaasu ah, miya mu ne waan jaabirin radiyallahu ta'ala anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala gattul inaa wa awkiwu siqaa wa aghliqul abwaab wa atfi'u siraaj fa inna ash-shaytaana laa yahullu siqaa wala yaftaxu baaba wala yakshifu inaa'a fa in lam yajid axadukum illaa an yacruda calaa inaa'ihi cawdan wa yadkura asma allahi falyafcal fa inna alfuwaysiqata tudrimu calaa ahlil bayti baytahum rawaahu muslimun rahimahu allahu taala alfuwaysiqoha alfaraha wa tudrim tahriq kon al imaamu alxafidu annawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci chapitre trois cent ci kitaabul umuur almanhiyi anha walillahi alhamdu walminna ci suñu jotaay bii ñu génn doon wax baabu nahyi an tarki naari fil bayt inda an-nawmi wa nahwi sawa'an kaana fi sawa'an kaana fi siraajin aw ghayri mu ne woon hadis euh, bi nga xam ne moom lañ mujj woon gis moo doon dañ leen a boole woon ñaar yi bu mujj moo doon hadis mille six cent cinquante-trois mu ne woon wa an abi Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu annahu qaala ihtaraqa baytun bil-Madina ala ahlihi min al-layl walillahi alhamdu wal minna tey ñu gis hadis bi ci dëgg mu ne mooy hadis mille six cent cinquante-quatre mu ne wa an Jaabirin mu ngi jëlee ci saxaaba bi nga xam ne radiyallahu mu ngi tuddoon Jaabir an rasulillahi mu ngi li lii ci di wa toxale ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na waaw mooy ndab yi na ko muur muur leen ndab yi de bu leen ko bàyyi noonu <clears throat> à l'air libre ghattul inaa waaw wa aw ki u siqoo mooy ndab yi nga xam ne fa lañ doon def ndox yi comme gurdu yi ak yi nga xamante ne ci der la doon nag mu ne na ngeen ko fas da ko takk de waaw loolu na ko takk wa aghliqu al abwaab te seen buntu kër yi ak seen buntu néegi dee leneen tëj wa atfi'u siraj seen làmp yi da ngeen koy fay waxoon nañ la xeetu làmp nag yi nga xam ne ñoom lañu amoon yi nga xamante ne nekkul comme suñu électricité yi ñu amoon ñoom ñépp xam nañ loolu du yu mel noonu mooy yi nga xam day am mèche comme ci làmp tempête yi wala yi ànd ak sondeel comme yu mel noonu rek même bu dul loolu mais yu mel noonu mu ne na ngeen ko fay lu tax mel ni mu ñuy wax lu tax fa inna shaytaana ndax gis nga waa ji ñaan shaytaane saay saay bu mag bi laa yaxullu siqaa du fekk ab gurdu boo xamante ne nii dañ koo tëj dañ koo yeew boroom yeew na ko mu ñëw di ko fecci loolu du ko def manu ko yàlla man woowu ko lool waaw moo tax ko foog ne iblis yi yow da ngay tëj sa kër iblis yi ñëw ubbi ko déedéet yàlla man loowu leen loolu voilà wala yaftahu baaba te du ubbi buntu waaw nga dem sa kër <laughs> tëj sa kër dem voyage yi dem Tamba dëkk ñoojoor dem ba ñëw fekk sa kër buntu ubbeeku te yaa ko tëjoon yaa yoroon caabi yi te kenn amul doublon bi yaa yaa may wóor na ko la ne saytaanee ko def di ko ne yow danga maa yepp wala la <laughs> waaw <laughs> waaw moom du ubbi buntu bu ñu tëj wala yaftahu baaba wala yakshifu inaa te tamit du wuññi ab ndax boo xam ne couvrir nga ko teg sa boolu ceeb lekk ci ba mu des nga bëgg a tëddi ne ah lii de xam naa suba man na maa dépanner en tant que célibataire wala maribataire <laughs> ah maribataire mooy ki nga xam ne moo am na soxna waaye soxna si nekkul ak moom <laughs> wala sax la sax bu célibataire nga waaye wala sax marié nga waaye soxna si daa tukki nga nekk maribataire <laughs> wala sax yéen ñëpp a ngi fi nga ne ah. soxna saa gi bi sax gane waaye lii nag xaaral ma teg ko ne ceebab ganaar bii moom euh, pare naa ci mais man na maa dépanner wala keneen ci njaboot bi man cee jëfandikoo guddi muy guddi ba nga ci reere nga jël benn couvert benn palaat tëje ko ko loolu saytaane du ko ubbi waaw wala yakshifu inaa faat inaa aadu wuññi ab ndab bu ñu tëj fa in lam yajid ahadukum bu dee nag kenn ci yéen daju trouvé wul illa an lu dul li mu trouvé amul couvert amul plate amul lu mu ko tëje waaw an trouvé illa ay yu'rada ala ina'ihi 'udan lu dul mu jël benn bant léegi bool bi mu jël bant boo xam ne comme spatule bi li nga xam ne ci bant la wala yu mel noon wala li ngay yëngale nga xam ne bois la bu dee ne loolu sax nga trouvé jëlal nga nga gaaral ko teg ko ci ñaari mooy gaaral ko ci ndab li teg ko ci kaw bool boobu voilà nga xam ne après ñaari côté yi téye ko mu suspendre ci biir bool bi noonu mooy mu nekk ci kaw voilà <clears throat> wa yadhkura smallah te mu tudd tur yàlla buy def loole waaw mu ne bu dul lool kër yi rek la trouvé yàq bu mu teg bant bu mu teg ci kaw ndab li noonu ndax amul lu mu ko tëjee na ko def fal yafal na ko def mu ne fa innal fuwaysiqa lan mooy fuwaysiqa fa innal fuwaysiqa mu ne al fuwaysiqatu al faara al fuwaysiqa la mooy faasiq tasghiru faasiq mooy ñoo am dañooy génn topp di yàq rek waaw ñoo tax di déggoon xadiis ba naan xamsun fawaasiq yuqtalna fil hilli wal haram ca xadiis ba nekk ci saxiixayn mu ngi ci umdatul ahkaam boroom umdatul ahkaam indi na ko tamit xamsun juróoma ngi fawaasiq dañoo génn topp dañuy yàqal doomu aadama bi yu bari yuqtal na man nañ leen a faat fil xilli ah, en dehors de la xaramul ki fépp ci àddina bi wal xaram waaye xaramul makki sax ci biir même bu ñuy tere ñu rëbb faat yooyu yépp yi moom permettre nañ leen ko leen rey voilà muy ñoom alfaaratoog ñoom kañaak ñoom xida atoog picc moom nga xam ne day lekk charognard la <coughs> di këf njombor yeeg picc yeeg yu mel noonu ak li nga xam ne alkalbul aquur mooy xaj bi nga xam ne day karaate waaye li nga xamante ne tamit euh, euh, kii boobu euh, mooy charognard bi <coughs> voilà hmm? yooyu mën nañ leen a faat foofu même bu dee ne ñoom la ak al ak jaan alxayatu al aqrabu tamit voilà yooyu ñoo leen mottali <laughs> jaan ak li nga xam ne mooy scorpion muy jiit kon loolu moo tax mu ne fa innal fuwaysiq ndax yi nga xamante ne ay yàqkat yu ndaw lañu ah, mu ne loolu liñ ci du mooy faratu mooy mooy mooy mooy mooy kaña mooy gaayooyu ñoom suri ñoom ñoom mooy bu gën ndaw ñoom tudd jinax voilà mooy ndax ñoom tudramu mu bokk mu ne loolu alfa wa tudrimu mooy tax mooy day lakk ala ahli bayti borom waa ñoñ waa kër baytahum seen kër parce que mooy li ñu la waxoon ne dinañ ko gis ci xadiis bi te saa sam ci boppam lu mel noonu daloon na ko <laughs> na ni ah kër yooyu saa sam tàkk ñun déedéet <laughs> xaaral <laughs> voilà mu ne rawaawu muslim imaamu muslim daal na koy solo léegi laaj mu njëkk mi mooy <coughs> est moom dong moo ko solo hein est moom dong moo ko solo ñu ne la di li imaamul Buxaari bu dafa solo na ko xam imaamul Nawawi ne rawaawu kii so imaamul Muslim dëgg la moo gën di baat yu détail mais imaamul Buxaari tamit daal na koy solo te dinañu gis li nga xamante ne noonee la ko solo te tuddoon nañ ko tamit un petit peu ci jotaay bii ñu génn. wallahu ta'ala a'lam waaye seen di al imaamu Ahmad waaye imaam Ahmad al imaamu mm, kii Maalik solo na ko ci kitaabul jaami' jaami' maa jaa'a fi ta'aam sharaab indi na hadis bi foofu imaamu Ahmad solo na ko ci yoon yu bare bare bare al imaam Abu Dawud at-Tirmidhi ak Ibn Maaja an-Nasaa'i moo ko solowul rahmatullah alal jam ñépp ko solo des an-Nasaa'i al imaam comme que Muslim la njëkk tudd nañu xool al imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala mooy buntu mi gisoon bi wees téere mi kitaabul ashriba baabul amri bi tawtiyatil inaa wa ikaa'i siqaa mu ne haddasanaa mooy premier hadis bu nga xam ne moom la ñuy def euh, surah yi di ñëw foofu mu ne haddasanaa Qutayba ibn Sa'iid mu ne nettal na suñu sëriñ bi Qutayba ibn Sa'iid bi Qutayba ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariib ibn Abdillah Saqafi mawlaa Abuu Rajaa al-Balkhiyu al-Baghlaaniyu génn gane àdduna 148 génn àdduna 240 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Laythun mu ne ñu nettali mooy Laythun di al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi Abu al-Harith al-Misri al-faqih di sëriñ waa Misr gane àddina entre quatre-vingt-quatorze euh, quatre-vingt-quatorze ñu ne quatre-vingt-treize génn àddina cent soixante-quinze rahmatullahi alayhi mu ne xaa taxawal mu indi la beneen càllale wa haddathana Muhammad ibn Rumh mu ne te nettali nañu ba léegi yoom Muslim suñu sëriñ bi nga xam ne mooy Muhammad ibn Rumh di Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir ibn al-Muharrir ibn Salim at-Tujibi mawla Abu Abdillah al-Misri yu génn àddina mu gane àddina après les années cent cinquante génn àddina deux am na wuute rahmatullah alayhi qaala mu ne akhbarana al-Layth mu ñëwaat mooy ibn Sa'd dañ naan Layth comme fële wax fi al-Layth an Abi Zubayr rahimahullah mu jële ci Abu Zubayr keroog ñu lay wax ne Ibn Jurayj imaamu Malik ñu eh, nekk seen moom la nekk sëriñu al-Layth bi moom la ko jëlee nii muy Abu Zubayr la siiwee woon ni Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurashi al-Asadi mawlaahum rahimahullahu taala génn àddina vers les années cent vingt-six an Jaabir mu jëlee Seydina Jaabir di Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Salaba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansari al-Khazraji as-Salami Abu Abdillah ñu ne Abu Abdirrahman ñu ne Abu Muhammad génn àddina ci wute yu bari entre soixante-huit ba quatre-vingt-dix lépp ay wax la wallahu ta'ala a'lam an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ghattul ina wa awku fi wa awku hmm? wala wa awki wa awku siqo wa aghliqu al-baab wa atfi'u as-siraaj fa inna ash-shaytaana laa yahullu siqaa'a wa laa yaftahu baaban wa laa yakshifu inaa'an fa in lam yajid ahadukum illaa an ya'ruda alaa inaa'ihi 'uudan wa yadhkura isma Allahi falyaf'al fa inna al-fuwaysiqata tudrimu alaa ahli al-bayti baytahum mu ne walam yadhkur Qutayba fii hadiithihi wa aghliqu al-baab <laughs> mu ne kanta hadiisu Qutayba bi moom amul wa aghliqu al-baab waaw mooy tëj leen buntu bi ñëwul moom ni mu ko solowee après nag indi na deneen yeneeni façon yow mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu ne Yahya ibn Yahya it indi na ko jëli na ko ci moom muy Rayhanatu Naysabur Abu Zakariya rahimahullahu ta'ala génn àddina li nga xam ne mooy deux cent vingt-six rahmatullah alayhi mu ne qara'tu jàng naa ala Malik bi Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman Abu Abdillah génn àddina l'an cent soixante-dix-neuf moom mu jële ko ci même sëriñ bi ko lay si jële muy Abu Zubayr mu ne an Abi Zubayr an Jaabir an Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi hada al-hadith bi hadith bi mu ne nag ghayra annahu qaala mu ne foofu dane wa akfi'u moom lañ am ci Riyad bi nii wa wa bo non bo Riyad wa awki'u lañ am nii wa akfi'u asiqo voilà <coughs> mu ne foofu wa akfi'u la wax aw xammirul ina wala mu ne xammir loolu lépp c'est benn mooy loo xam da nga koy muur ndab li fële at fi u mooy am leen lu ngeen ci dëpp lu ko moom wala mu yazkur ta'rida euh, al-'ud 'ala al-ina mu ne waxul li nga xam ne mooy jël bant teg ko ci ina bi foofu ci riwaaya imaamu Maalik rahimahullah mu ne wa haddathana Ahmad ibn Yunus mu indiwaat beneen sàll la yu bari la ko indi <coughs> hmm? mu ne nettal ni suñu beneen sëriñ di Ahmad ibn Yunus di Shaykhul Islam selon <laughs> imam Ahmad Abu Abdillah at-Tamimi al-Yarbu'i génn àddina 227 rahimahullah qala haddathana Zuhayr mu ne ki ñu nette mooy Zuhayr ibn Muawiya kenn wuñ na wax Zuhayr ibn Muawiya ñu doon wax Abu Muawiya non Zuhayr ibn Muawiya muy Abu Khaythama biñ naan bul jaawale Abu Khaythama bi ak euh, Zuhayr ibn Harb di sëriñu imam Muslim naan non non Abu Muawiya non c'est Abu Khaythama Zuhayr ibn Muawiya moom moom mooy Kufi bi alors que que le Baghdadi la rahimahullahu ta'ala te moom nekk nekkuloon na génération euh, sëriñu imam Muslim yi gis nga <coughs> moom ci kaw la nekk rahimahullah muy Zuhayr ibn Muawiya Abu Khaythama al-Ju'fi al-Kufi gane àddina cent génn àddina cent soixante-treize ci ay wute ci am qaala mu ne haddathana Abu Zubayr ñëwaat naan Jaabir annahu qaala qaala radiyallahu anhu qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam aghliqul baab voilà fa dhakara bi mithli hadithi Layth ghayra annahu qaala wa xammiru al-aaniya fii mu indi beneen baat wa xammiru al-aaniya comme niñ ko gisee woon ci bu imaamu Maalik bi fële aw xammiru al-inaa léegi xam xammirul aaniya wa qaala tudrimu ala ahli al-bayt siyaabahum mooy wa anna al-fuwaysiqa gis nga. kaña yi ak wala gars yi rongeurs yooyu ñoom janax dañuy taal ci waa kër yi see siyaabawum seen yére yi parce que yére moo gën a gaaw a tàkk ci nga xam ne ñoo nekk ci kër gi voilà mu ne imaam Muslim tegaat ci beneen tàllal wa haddathani Muhammad ibn al-Muthanna mu ne nettal na haddathani nettal na man dong sama sëriñ Muhammad ibn al-Muthanna di Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar an-Anazi Abu Musa az-Zamin rahimahullah gane àddina 167 génn àddina 252 sëriñ waa kutubu sitta qala haddathana Abdurrahman mu nekk ñu nekk mu Abdurrahman di Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hasan ibn Abdillah ñëwno ibn Abdurrahman al-Anbari wa Abu Sa'id al-Lu'lu'i al-Basri al-Lu'lu'i rahimahullah gane àdduna 135 génn àdduna li nga xam ne mooy 198 rahmatullahi alayhi léegi moom Abdurrahman mu ne qaala haddathana Sufyan mu jël ko ci Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi yu ganaat na 97 génnaat na 161 an Abi Zubayr nga gis ne nii ñëwee ci Abu Maalik ñoom Zuhayr <coughs> ibn Muawiya muy Abu Khaythama naka noon ki nga xamante ne nii mooy euh, kii euh, al-Layth ñoom ñëpp ci euh, kii Abu Zubayr lañ ko jële an Jaabir radiyallahu ta'ala an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam misli hadiisin lu mel ne hadiis ñu fi romb wa qaala wal al bayta ala ahli foofu dane ñi nga xam ne ñooy kaña yooyu wala janaf yooyu dañuy taal al bayta kër ala ahli ci kaw seen <coughs> kon nii la ko imaamul Buxaari ne imaam Muslim indi kanta li tax ma ne la imaamu Muslim de ndax imaamul Buxaari solo li <coughs> eh? mu ne eh, moom indi na ko tamit ci bërëb yu bari voilà kitaabu bad'il xalq baabu uh, xamsun min ad-dawaab fawaasiq mooy comme ci xadis bi ñu doon wax noonu waaye indi na ko kitaab badul xalq baabu xayri maalil muslim <coughs> indi na ko foofee indi na ko ci ay borob yu bare bare bare ah ci yenn yi yeneen saa salaam dane <coughs> ñu jël benn kese kitaabul ashra baabu taghbiyatil inaa mu ne haddathanaa Ishaaq ibn Mansuur muy al-Kawsaj rahimahullahu ta'aala Abu Ya'qub at-Tamiimi wal-Marwazi an-Naysaabuuri génn àddina deux cent cinquante et un qaala axbaranaa Rawh ibn Ubaada mu nekk na tamit Rawh ibn Ubaada ibn al-Alaa ibn Hassaan Abu Muhammad ibn Abu al-Qaysi al-Basri génn àddina deux cent cinq am nañu ne deux cent sept rahimahullah qaala axbaranaa Ibn Jurayj mu ne jëlee na ci Ibn Jurayj moo leen ne muy Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi wal-Makki génn àddina la quatre-vingts génn àddina la cent cinquante qaala mu ne axbaranii Ataa Ibn Jurayj mu ne Ataa de moo a nettali mu Ataa ibn Abi Rabah Aslam al moo a dëgër ci Jaabir <laughs> que moo tax sax ñenn ñi son ba xawul woon a gërëm ay affaire am dara gis na ko nee na dem gis ko waaye moom am nettali bu daw xaw seen diggante ba son di ko xool waaye wallaahu ta'ala <laughs> moom mooy ponkal mi moom. al-Jumahi mawlaahum Abu Muhammad al-Makki gane àddina 27 génn àddina 114 am na ay wuute <coughs> mu ne annahu sami'a Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma yaqul mu ne na Jaabir yaqul mu ne Rasulullah sallallahu alayhi kaana junhul aw amsaytum mooy bu dee guddi gi dugg na naan junhul layli <coughs> mooy guddi gi dugg waaw léegi aw amsaytu wala ngeen gont mooy guddi jot fa kuffu sibyaanakum na ngeen bu timis bu duggee rek du lu na ngeen téye seen lan seen <coughs> gone yi bu leen leen bàyyi ñuy taxawaalu ci biti fa inna shayatin tantashir ndax saytaane yi dañuy tasaroro de xiina idin bu keroogee moo tax lool du ay ay kii wolofan ah. ah non loolu dara man je suis en Europe je fais ce que je veux je sors quand je veux déet kan wala wax loolu da ngaa foog ne loolu mooy yeneen saa xam da dëkk bii lay xew léegi ñu am lampe moom ay lumière comme en Europe mel ni bëccëg a New York lool yow sa boyoon newu ci bu dee doo xam ne du farataala ko génne téye seen gone yi ñu bàyyi leen ñuy tambaambalu ci biti <clears throat> fa ida dahaba sa'atun min al-layl bu waxtu demee ci guddi gi fa xulluhum wa aghliqu abwaab <clears throat> mu ne mooy seen gone yooyee na leen euh, kii euh, kii mooy ñu nekk seen kër yi te ngeen tëj seen buntu yi wazkuru smallah ngeen tudd turu yàlla fa inna shaytaana ndax shaytaana la yaftahu baaban mughloqa du ubbi buntu bu ñu ubbi wa awqu qirabakum seen njaq yi ngeen di def seen ndox yi seen yooyu comme genre yi ñu doon wax wala yi nga ne ci der na ngeen ko tij bu baax wazkuru smallah ngeen tudd turu yàlla wa xammiru aniyatakum na ngeen tij seen ndab yi wazkuru smallah ngeen tudd turu yàlla walaw même bu dee an ta'rudu alayha shay'an wa atfi'u masabihakum même bu dee da di gaaral ci seen kaw dara te ngeen fay seen làmp yi kon gis nga lii mooy même hadith bi la voilà am na yeneen yoo xamante ne ci la ko indee moom al imam al Bukhari ci terme <coughs> kitaabu bad al xalq ah, mu ne Seydina Jaabir radiyallahu anhuma ibn Abdillah radiyallahu anhuma mu ne qaala mu ne foofu yeneen saa salaam lan la wax mu ne foofu da ne xammirul wa awku al asqiya wa ajiiful abwaab waaw muur leen ndab yi seen yi ngeen di def seen dox yi nañ daan ko yeew ba bu ci dara mën a dugg waaw am yenn saasa gisoon nañ xaris yoon doon bu da doon tere ku ñëw rek golu noonu jël ko rek golu ko noonu fekk euh, te tëyoo ko ñu ñëw rek golu benn waaye def ko far benn jaam génn ci biir daal di dugg ci biir daal di koy lor <laughs> wa ajiful abwaab mooy ajifu mooy tëj leen <coughs> voilà mooy dee leen tëj li nga xamante ne nii mooy seen bët yi seen seen maanaam seen bët <laughs> mooy seen bunti wa atfi'u sibyaanakum wa at atfitu te na ngeen téye seen xale yi daan ay saa bu ngoon jotee bu guddi jotee fa inna lil jinni intishaaran wa xafaza wa xat wa xatfa bo wa xatfa ndax jinne yi dañoo am ak tasaaroo bu ñuy tasaaroo di génn waaw mooy seen heure de prédilection ngir génn waaw di tasaaroo waaw Allahu akbar léegi nag après mu teg ci ne ak yàq boo xam nag moom la ñuy def buñ génne wa asfi'u ba pare di këf ñi ñu fekk ci mbedd mi di leen am luñ leen di fowe quoi waaw wa asfi'u masabih 'inda ruqat te na ngeen <clears throat> fay seen lamp yi jamono ji nga xam ne ci ngeen di nelaw fa inna al fuwayfiqata rubbama tarrat al fatila fa ahraqat ahla al ndax kat <clears throat> gis nga ñu yàqu ñooyee ñoom kaña yeeg ñoom i ki eh, jarax léeg-léeg mu daal di xëcc mèche boobu nga xam ne moom lañuy ñuy taal ci ci ci lampe bi wala lool surtout ñoom nekk bu dul boo xam ne lu ñu aar la bañ man koo jege man nañ koo ñëw rek xëcc benn cat ba rek daw ak moom <clears throat> waaw fa ahraqat ahlal bayt mu daal di taal nag waa kër ga nag waaw mu jeex takk nag mu jeex wala yaadu <laughs> wala yaadu wallahi billah kon xadis baa ngi nii kon gis nga ne kon xadis bii nii eh, mooy al imaamul Buxaari rahimahullahu taala daal na koy solo léegi nag mu des lëkkaaleem ginnaaw taxrij bi ni ak suñu bunt bi mooy hadis eh, bi nga xam ne suñu bunt bi di wax tere gu ñu tere nit ki muy bàyyi safara këram buy nelaw ak yu mel noonu moo xam eh, siraaj la wala yu mel noonu mooy daal yoo xamante ne protection bi wóorul wala mën naa taal ci seen kaw mooy leer na yeneen saa sam nee na eh, fii ci biir hadis bi nee na na ngeen fay bokk na ci li nga xam ne moom la digle aadaab yi mu joxe teggin yi nga xam ne moom la joxe fii Eh, dane eh, alhamdulillah fa innal fuwaysiqa waaw bimu ne fay leen seen làmp yi wa atfiu siraj te ngeen fay seen lamp yi tey suuf dane fa innal fuwaysiqa tudrimu ala ahlil bayti baytahum feneen bi siyaabahum ndax ah janax yeeg yooyu man nañoo taal këru jàmbur eh, bu dee ne yu mel noon nga xam ne daa ànd ak safara dañ koo am kon loolu di wan mooy tere bu nga xam ne kon moom la ñuy tere ngay bàyyi safara te kenn du ko surveiller moo xam da ngay waaja nelaw fayal wala nga teg ko foo xam ne kenn newu fa ndax yooyu man nañoo jóge nale daal di koy bëjji xëcc ko ah, ba musiba daal di lay dal wallahu taala alam waaw léegi <coughs> kon loolu lu mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi léegi al imam al qurtubi imam al hafiz al hajar rahimahullahu taala Euh, di toxal ci imam al-Qurtubi mu ne al imam al-Qurtubi wa qaala al-Qurtubi ma imam al-Qurtubi nee na wan nahyu boo nag tere gi nga xam ne moom lañu ñu tere fii al qaala wa amru wan nahyu fii hadha al hadith mooy hadith bi xam ga day digle ne rabtu voilà muur leen al inaar wa awqiu siqa tëj leen seen seen li ngeen def ndox wa aghliqul abwaab ngeen tëj bunti wa afiu mu ne yooyu ak tamit yooyu mu digle noonu ak yi nga xam ne moom la tere fii ñu hmm? ne loolu lenn la mu ne loolu lil irshad ngir lan ngir euh, oriente la mooy ngir yoneen saa sa dañoo gis li gën ñu rek mu ñu koy wax waaye nekk loo xam ne digalu farata la xaala mu ne waqad yakunu lin nadb mu ne léeg-léeg tamit man na nekk loo xam ne mën nañ ko jàppe ne lii ah ngir lu ñu sopp la rek moo doon yoneen saa sa digal ñu lii mu ne wa jazama an yi kanta imam an-Nawawi dafa dogu bi annahu lil irshad te ne lii ngir daal di ñuy tegtal yenn li nga xam ne orienté ñu ci lu gën a baax li kaw kawnihi ndax lan mooy loolu de lil mas li maslahatin ya ndax lii yeneen saa sax dañu koo digal ngir maslaha boo xam ne ko ojug àddina la waaw boo xamante ne maslaha àddina la mu ne wattu wàq ba waaye am ne noonu lu ndax muy wax lool bi annahu qad yufdi ila maslahatin diiniyya ndax loolu mën naa indi mooy problème yooyu boo respecté wu li yeneen saa sa wax nii mën na indi problème boo xam ne côté du du àddi ay sa diine la te mooy lan moo hiya hifdu nafs mooy wattu aar bakkan nga xam ne ci maqaasidu sharia yi tax ñu teg sharia bi objectif yi li tax da bokk mooy aar bakkanu doomu aadama al muharram qatluha bi nga xam ne mooy dafa xaraam ñu koy faat waaw wal maal ak alal ndax bu bu bu bu jarax yi ñëwee wala ngeen defu ngeen li yeneen saa saa digle ba mu taal kër gi ay nit dee ay alal dee ñaar yu sharia jum ngir aar ko yàq ngeen ko mooy bakkanu doomu aadama ak alal al muharram tabziruhu bi nga xam ne mooy dafa xaram ñu koy pasar pasare ak yàq